baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim laqad kaana lisaba'in fi maskanihim aaya jannataani an yamiinin wa shimaal kuluu min rizqi rabbikum washkuruu lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafuur kon fii lañu war a jël tey muy laaya bi nga xam ne mooy fukk ak juróom suñu boroom nag tabaaraka wa taala fii lay nettalee mbiru waa saba mi nga xam ne moom la dëppee turu saar bi waxoon nañ ne dinañ ci ñëw inshaa allahu taala nañu wax kon mooy saba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ana fan la jóge ak turu kan la sey al ahmad ibn muhammad ibn hanbal dafa solo ak al abu daawuda suleymaan ibn ash'as as-sijistaani yu ak alimaam eh, imaamu tirmidi muhammad abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidi raxmatullahi alayhi dañoo solo ci saxaaba boo xamante ne nii mu ngi tudd farwat ibn musaykin al-muraadi radiyallahu taala anhu wa ardaah moom nag saxaabala boo xam ne ko boroom al isaaba fi tamyiz saxaaba di al imaamu al xaafiz ibn xajar raxmatullaahi alayhi tudd na ne moom mu ngi agsi ci yonent bi am na ñu ne ci jamono yi nga xamante ne mooy juróom-ñeenteelu at mi ginnaaw gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam am ñu ne ci fukkeelu at mi mooy ñaate mooy ci at mi nga xam ne ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi génn àddina ci fukkeelu at bi ak benn ci njaalbeen bi ci la génn àddina ñi nag moom mu ne moom am na ñu ne moom mu ngi ñëw wax du def benn délégation mbooloo moo xam ne dafa ñëw ànd ak ay ñoñam waaye bi muy ñëw sax a waf du tekkiwul ne délégation foog ngeen nekk ñu bari kenn nit ki day nekk kenn kese mu ñëw moom kese comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko xamee waaye moom bi ñu ñëwee nag muy nettali kon mooy nettaleen bi kon dañuy xam ne kon yéex naa agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow ndaw yàlla li salawaatullahi wasalaamuhu alayhi ne ko ndax duma xarek samay ñoñ ni nga xamante ne nii mooy samay ñoñ ñi ci bañ dugg ci lislaam wël wane gannaaw nanguwuñ lislaam est-ce que du ma ñoom ak ñi nga xamante ne ci ñoom ñoo nangu lislaam ma ànd ak ñi nangu lislaam xareek ñi nanguwul lislaam nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ma ciy jox ndigal nga pare def ma ma jiite leen nee na bi may dem nag ginnaaw gi léegi nag après yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di laajte sama gannaaw ne moom anamu sax lan la def ñu ne ko dem na de moom mu ne léegi daw leen ngeen dem dabal ma ko indilaat leen ma ko fii ñu daal di dem nee na ñu daal di may indiwaat ne ma kaay buy yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ma ñëwee mu ne ma léegi da ngay woo say ñoñ képp koo xam ne gëm na ci ñoom nanga nangu ngëmam goo gële waaye képp ku gëmul nag jarul ngay xareek moom bul def ak moom dara bàyyi ko noonu ba kerama la ciy jox ndigal nee na nag après ñu wàcce wa unzila fi saba'in ma unzil léegi ñu wàcce ci waa saba la ñu wàcce ci riwaaya imaam al bu kii bi ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi foofu dane man ba ma ñëwee yonent bi alayhi salaatu wassalaam dama ma ko laajee ne ko ndax man naa xareek samay ñoñ ñi nga xam ne ñoo ci dummóoyu lislaam ànd ak ñi ci nangu lislaam xareek ñoom nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ma waaw léegi ba ma ba après ma xalaataat ne déedéet ñooñu sax waa saba laa war a xareel ma ne ko yaa rasulallah bal ahlu saba'in fahum a'azzu wa ashaddu quwwa nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam déet bàyyil sax waa samay ñoom ñooñu moom dese nañoo bari doole waaye bàyyil ma xareeg waa saba foofu ndax ñoom kat a'azzu ñoo gën a tedd te ñoo gën a tar doole wa ashaddu quwwa nee na yonent bi alayhi salaatu salaam jox ma ci ndigal ba may dem nag ci la ma woolu ne anamu ñu ne ma dem na ñu ne mu ne dabal ma leen dabal ma fa'ala al fii mooy moom mooy mooy Farwa ibn Musayk al fii moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne waa al fii mooy kooku cosaanoo ci waa Ghutayf mais moom anamu mu ñu ne ko dem na de mu ne dem leen ngeen woowalaan ma ko dabalal leen ma ko dabal leen ma ko ngeen indi ko mun ñëwee mu ne leen nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na mu ne ma maa ngi ko fekk mu toog ak saxaaba mi radiyallahu anhum mu ne ma woowal say ñoñ ku la nangul nangul ko la mu nangu ci lislaam waaye ku nanguwul nag bul njëkkante ci moom bàyyil noonu ba kera ma la ciy jox ndigal bu fi xare kenn nee na yonent bi alayhi salaatu salaam am benn waay nag boo xamante ne xam nga ci lële mu ngi naan ci riwaaya bi ñu gisoon sànq am koo xamante ne nii dafa jóg ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom dane woon wa unzila fii saba it ñu wàcce ci waa saba maa unzila mooy aaya yii lay wax aaya yi nekk ci saar bii ne fekk ñu wàcce ci waa saba li nga xam ne moom la ñu wàcce loolu nga ne kon yow mbir mi day mel ni kon affaire bi Medina kon la saar bi wàcc wala boog en tout cas nettali bii ñu ne la déedéet loolu daa fekkoon wàccoon na bu yàgg comme que moom moo fi doon wax waxu saba cinq mi njëkkee ñëw banaan yonent bi alayhi salaam bàyyi ma ma xare ñoom ndax ñoom sax ñu ëpp doole samay ñoñ léegi bi mu demee yonent bi alayhi salaam woolu ko ne dem leen ngeen woo dabal ma ko woo ko mu ñëw fekk yonent bi alayhi salaam doon leen wax mbiru saba léegi mais ci saar bii nii moom nag ci loolu lay wax ne wa unzila ñu wàcce fii saba in ci waa saba maa unzila li ñu wàcce ci moom tekkiwul ne mooy saar bi keroog lay saba suura saba wala nettali saba bii suñu borom di wax fii te ñu war koo gis insha allah foofu lay door a ko la koy door a wàcce déedéet loolu moo tax gisoo bi ñuy tàmbale saar bi boroom xam-xamu tafsir yépp ñoom ñoo d'accord dëppoo ko ne saar bii mu ngi wàcc fan fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ba mu des li nga xam ne moom la al imam ad-Dahhak ak ibn Sa'ib ak Muqatil wax ne ba mu des laayaat juróom benn bi nga xam ne gisoon nañu ko ci jamono yi ci jotaay de weesu mu naan wa tara alladina utul ilma mooy nga gis ñi nga xam ne wa yara alladina utul ilma ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ joxoon xam-xam gis ne li ñu wàcce ci yow moom dëgg la mu ne loolu abdallah ibn salaam la ba ma ki nga xamante ne nii radiyallahu anhu ibn abbas radiyallahu anhu maa ne mukk ñii waa Makka lay wax asxaabu muhammadin mooy saxaabay seydina muhammad yi alayhi salatu wasalaam te nekkoon Makka ñoom lay wax waaye waxul abdallah ibn salaamin radiyallahu taala anhu wa arda mooy ne lool loolu bi fekkoon na saar bi wàcc waaye comme que moo fi wax mbiri saba léegi moo tax nee na mu ne léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la ñu ñëw moom nee na ma ñëw nag ne leen nag après ma ne yaa rasulallah nee na benn waay ci benn riwaay imaam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi dane bi ma ñëwee nag ba yonent mi alayhi salaatu salaam wax ma li may wax ne ma léegi bul xare kenn ci say ñoñ mooy demal nga woo leen ku nangu ci yow ci ñoom nga nangul ko lool ku nanguwul nag nga bàyyi ko nee na après nag yonent mi alayhi salaatu salaam wa unzila ñu wàcce léegi nag ñu wàcce ci saba la ñu wàcce mooy ndax daa ñëw fekk yonent mi alayhi salaam di ko wax nee na fa qaala rajulun benn waay jóg ne yow ndaw yàlla li mais wamaa saba ardun aw imraa ne ko waa yonent mi alayhi salaam ne saba moom bi nga fi jàng léegi nii ci te aaya yi di ko wax ne saba moom suuf la suuf sa boo tudd saba wala dëkk ba moo tudd saba wala bokk ab jigéen la yonent bi alayhi salaatu salaam ne laysa bi ardin walam raa ne ko du góo du du du du suuf saa tudd noonu waaye du ab jigéen a ko tudd walakinahu rajulun walada asharatan min al arabi fatayaamana minhum sitta wa tashaama minhum arbaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ki laaj-laaj boobu am na ci beneen riwaay boo xam ne dane mais boobu daa desee wér kene man ci sama bopp man farwa ibn musayk man maa laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam qultu ya rasulallah ara ayta saba waa yow gisoo ci mu ngi ci musnad imaam ahmad waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais saba moom awaadin huwa ajabalun ma ne ko mais saba moom aw xur la wala boog am montagne moo tudd noonu waa saba li tax ñu tudde leen noonu moom montagne bi la ne yonent bi alayhi salaatu ne ko déedéet bal huwa rajulun min al arab ne ko déedéet kooku benn góor la bu bokkoon ci arab yi moom moo tuddoon saba voilà kooku moo doon saba léegi nag moo ne kon rajulun kon bu ñaatee ci riwaayu imaam at-Tirmidhi bi mu ne leen du jigéen te du du suuf sa te du turu jigéen du turu suuf sa waaye benn jigéen benn góor la ci arab yi koo xamante ne nii dafa amoon fukki doom la amoon ñeenti doom yi mu ne ñenn ñi mu ne ñenn ñi ci ñoom six juróom benn doom yi dëkk yaman des yaman mooy fata yaamana mooy ñu dëkke côté yaman wata sha'ama minhum arbaa ñeent ñi des ñeneen ñeent ñi des ci ci ci ci doom yi léegi ñoom ñu daal di dem dëkki Shaam ca ca kaw ca nooru arab yi ca ca ca bëj gànnaar ca kaw arab yi foofule ca Shaam léegi nag ci la leen leerale ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkoon côté yaman ak ñu dëkk ñoon ñooy ñan kon mbir mi loolu ci gàttal loolu mooy kon saba loolu la kon ñu xam ne kon tur bi mu ngi jóge ci benn góor boo xamante ne ne nii moom noonu la tuddoon mooy ab tur la boo xam ne loolu la amoon noonu la tuddoon muy Saba ibn Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtaan loolu ibn Hud noonu la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax ne kooku nag moo jox tur bi ay ña ay sëtam ak ñooñu ñoonu ñoom nag lañ mujj mooy gis nga xam yonent ma lay saa saa wax na waa Ghassaan ak ñoo ñépp dëkk fayla ca Sham daw dem dëkki Sham ci ñoom lañ bokk mooy ci waa saba doomi saba yii lañ waaye ñi nga xam ne ñoo dëkkoon yaman ñenn ñi nga xam ne ñoo desoon yaman nag mooy ñi nga xamante ne nii mooy ku mel ni ñoom Anmar ñoom Mazj ñoom Mazhij ak ximyar ak ashari yuuna yi ak waa kinda mu ne ñoo ñépp ñoom ñoo ñoo newoon ci suuf desoon yaman kantaa ñi demoon Sham ñeent ñoo ñële mooy waa waa Laxm waa Juzaam ak waa Ghassaan ak waa Amila ñooñu ay ay waaso lañ woo xam ne ñoom ñépp ñoom ñoom ay sëtu saba lañ léegi nag léegi nag ñu jël tur boobu nag di ko woowee foofu naan waa saba doomam yi naan waa saba même bu dee ne ci seen biir waa waa caw yaman waa madhij waa anmar waa kinda waa xinjar ak ashari yu nay ak waa azd ñoo ñépp ci sëtam yi lañ bokk kon loolu mooy kon lijjanti nañ kon saba fan la jóge ak lu tax ñu naan leen saba mooy seen maama tuddoon noonu ñu leen di woowee saba